kon nag ñu ñëw ci xadis bu njëkk bi insha allahu taala ci suñu bunt bi trois cent deux xadis mille six cent cinquante sept al imaamu alxafizu an-Nawawi mu ne an Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu annahu qaala qaala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam almayyitu yu'azzabu bi yu'azzabu fi qabrihi bimaa niiha alayhi wa fi riwaaya maa niiha alayhi muttafaqun alayhi kon al imaam al haafidu an-nawawiyu rahimahullah moom diñu premier hadiis ci buntu bi mu ne an Umar ibn al-Khattaab mu ne an Umar ibn al-Khattaab muy jële ci Seydina wa mawlaana Umaru bunul Xattaabi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa annahu qaala mu ne Seydina Umar neena waaw waaw akbar ibnul Xattaabi di doomi Xattaab radiyallahu anhu annahu qaala neena qaala an-nabiyyu neena yonent saa salaam neena al-mayyitu aji faatu gi yu'azzabu dees na ko mbugal fii qabrihi ci biir qabroom bima niha alay ci sababu la ñuy jooy ci kawam waaw imaamu Nawawi rahimahullah mu ne wa fii riwaaya ma niha alay boo xam ne baa bi newu ci mooy almayitu yu'azzabu fii qabrihi ma niha alay waaw mooy ki faatu dees na ko mbugal ci qabroom li nga xam ne moom lañ koy jooy mu ne loolu xadiis boobu nag muttafaqun alayhi al imaamu al xaafidu al-Bukhari waaye naka noonu al imaam Abul Husayn rahmatu Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullah alayhima bokk nañu koo solo e, hadith bii nii e, gis nga imaam An-Nawawi li wax noonu am na ñëwee na bi maa niixa alay ak maa niixa alay moo tax moom al imaam An-Nawawi mu ne qawluhu bi maa niixa alay ci al-Minhaj bi isbaatil baa'i wa hadfiha wa huma sahihan wa fi riwaayati wa fi riwaayatin bi isbaatin fii qabrihi wa fi riwaayatin bi xaw hadfiha voilà mu ne comme ni mu ko waxee nii ci Riyaad bi lii ci Minhaaj bi la ko doon waxee ne bi maa nii alayhi am na bi maa avant ma bi maa bi am na bi waaye am na it boo xam dañ koo sopp dañ mooy defuñu ko ci bi bi amu ci comme li mu wax nii wa fi riwaaya maa nii mu ne waxumaa ñaar yi yëpp nag bul jàpp ne njuumte la de saxiixaani yu wér lañ bu ci nekk ci ñoom ñaar ñoom ñaar ñëpp wér mu ne am na riwaay boo xam ne saxal na fii qabrihi am foo xam ne fii qabrihi bi waxu ko ah, léegi kon loolu la al imaamu al xaafiz ko an-Nawawi rahimahullah ah, rahmatan waasi'a ah, daal di léegi nag mu des mu des nag ñu ñëw ci est-ce que xadiis bi nii moom mooy moom ku dong moo kaa solo <laughs> allahu akbar allahu akbar ah, waaw na tamit ci yeneen la yu'azzabu bi bukaa i ba awliya bi ma ñeexa bi bukaa il hayy loolu it euh, euh, ñëwee na noonu al ima léegi laaj bi mooy est-ce kon ñoom ñaar dong solo ñu ne la déedéet hadis bi nii ki nga xamante ne mooy al imaamu ahmadu ibnu muhammad rahimahullah rahmatan waasi'a dina ko lu bari ci yeneen ay termes yu bari al mu'awwalu alayhi ci am day dañ koy jooy waaw indee na ko ci kàddu yooyu waaw boobu fekk Seydina Omar bon bii mooy biñ ko faatee biñ ko biñ ko jamee ba muy laata muy faatu nga xam ne da doon nekk ci coma après kii voilà eh, wax na ko ñu bari doomam Sayyidatu Hafsa comme ni Seydina Anas ne Seydina Omar radiyallahu anhu bi nga xam ne ci la Hafsa da ko da ko doon da doon jooy waaw biñ génnee bi biñ ko jamee noonu di yëkkati kàddoom loolu mooy lool la mooy di yëkkati kàddoom ci kaw moom di Hafsa di doomam di soxnaa yonente bi sa salaam Seydina Omar ne ko yaa Hafsatu ama sami'ti an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul al-mu'awwalu alayhi yu'azzab ah mu ne ko Hafsa xanaa déggoo yonent saa salaam di wax ne ki nga xam ne dañu koy jooy dañ koy mbugal Seyna Anas ne wa wa awwala Suhayb Suhayb ar-Rumi nga xam daa taxawoon nag Seyna Omar lool waaye ndeysaan ba mu yëgee ne yoon Seyna Omar biñ ko jamee nag mu ñëw ah dugg di jooy saa waay saa mbokk ma waay ah Seyna fekk daa kuma woon après mu xaw a ximmale ko dégg Suhayb tiim ko di jooy mu ne ko yaa Suhayb amaa alimta anna al-mu'awwala alayhi yu'azzab ne ko Suhayb waaw <laughs> am na boobu dana ko mais kan ngay jooy nii mu ne ko xanaa yow sama mbokk mii Omar mu ne ko diir xanaa déggu xanaa xamoo ne yoneen saa salaam nee na ki nga xam dañ koy jooy dañ koy buggal ah? <laughs> <laughs> mooy imam na ko noonu al imamu ahmadu kon moom solo na ko waaye na ko noonu al imamu tirmidi abu isa moom ci al mayitu yu'azzabu bi buka'i ahli alayhi ci terme yooyu la ko indi mooy ki nga xam ne daa génn àddina dañ koy mbugal ci li nga xamante ne mooy ci jooyug ñi nga xam ne mooy ay eh, ñoñam ci moom léegi lool benn affaire la après an-Nasa'i tamit daal na koy solo ci al-mayyitu yu'azzabu bi bukaa ahli alayhi comme bële naka noon indi ko tamit eh, ci eh, ñetti yoon ah al-mayyitu yu'azzabu qabrihi bin-niyaahati alayhi mooy ki génnaan dañ koy mbugal biir bàmmeelam ci li nga xam ne sababu la nga xam ne moom la ñuy jooy ci kawam ah loolu la waaw kon loolu te hadis mel nii gisoon nañ ko mooy bi jaar ci Ibn Abbas Ibn Abi Mulayka bi mu naan damaa àndoon ak indiwoon woon Ibn Abbas euh, mu ñëw fekk temps yi dañ ko doon wommat fekk doomu Seydina Ousmane moo génnoon àddina radiyallahu anhu Makka ma ñëw bon amul place ñu xool fi gis fi Seydina Ibn Omar toog foofu ñu mu indi ko foofu léegi ñu toog di gaa yi jooy nag Seydina Ibn Abbas Seydina Abdallah ibn Umar radiyallahu anhu wax benn ci doomu Seydina Usmaan yi radiyallahu anhu ne ko est doo tere jigéen ñi seen jooy yi di yëkkati seen kàddu yi ca kaw hmm? euh, léegi euh, ndax kat yonent mi alayhi salaatu salaam nee na innal mayyita la yu'azzabu bi ba'di bukaa'i ahli alayhi ndax ki génn dañ koy mbugal ci lenn ci jooy ay ñoñam waaw léegi nag euh, après mooy xadiis boobu gisoon nañ ko fi wallahu taala alam léegi euh, kon ñoom noonu lañ koy al imaamu kon an-Nasaa'i soloo na ko ak al imaam Ibnu Maaja moom comme terme yi al mayyitu yu'azzabu bimaa niha alayhi voilà comme l'imam Nawawi na am na yoo xam ne yawmal qiyaama bi ci la am yoo xam ne moom fii qabrihi ci la am na yoo xam ne dañ koo effacé voilà kon loolu euh, kanta ash-shaykhaani nag al imaam al Buxaari rahimahullahu ta'aala moom da ko indi ci bërëb yoo xam ne ñetti bërëb la indi hadis bi hmm? léegi nañ jël bu njëkk bi bi benn bon kitaabul janaa'iz baabu maa yukrahu min an-niyaaha ala al-mayyit mu ne haddathana mu ne nettali nañu ñun al-imaamu al-Buxaari rahimahullahu ta'aala rahmatan waasi'a Abdaan muy Abdallah ibn kii uh, Usmaan ibn Jabala moom dañ ko gëj a gis ibn Abi Rawwaad uh, uh, rahimahullah Abu Abdirrahmaan al-Azdi mawlaahum al-Ataki al-Marwazi génn àddina la 220 rahmatullahi alayhi qaala axbaranii abii man daan mu ki ma nettali man dong mooy sama baay di Usmaan ibn Jabal ibn Abi Rawwaad al-Ataki mawlaahum al-Marwazi rahimahullah moom mu ngi génn àddina l'an deux cent am na ñu ne Kuufa la génn àddina am ñu ne no Marw rahmatullah alayhi an Shu'ba mu jëla ko ci Shu'ba moom mi nag Abdallah ibn xam nga ne moom euh, ku ibn Usmaan ibn Jabala ku taqoo woon Abdallah ibn al-Mubaarak Waadih voilà mais bii ci la ko jëlee moom bàyyam jële ko an Shu'ba muy Shu'ba al-Hajjaj ibn al moom tamit al-Azdi Abu Bistam al-Wasiti al-Basri di amirul mu'minin gane àddina ci wax yu bari entre quatre deux ba quatre-vingt-sept lu ne ay wax la kenn ci la génn àddina ah, ci la gane àddina génn àddina la cent soixante mu jële ko Qatada ibn Bi'ama ibn Qatada Aziz ibn Amr ibn Rabi'a ibn Amr ibn al-Harith ibn Sadus Abu al-Khattab as-Sadusi al-Basri rahimahullah gane àddina la soixante ñu ne soixante ans génn àddina cent dix-sept am ñu ne cent dix-huit wallahu ta'ala a'lam an Sa'id ibn al-Musayyib mu jëlee ci Seydina Sa'id ibn al-Musayyib ibn Hazn ibn Abi Wahb ibn Amr ibn A'id ibn Imran ibn Makhzum al-Qurashi Abu Muhammad al-Madani yu nekkoon sangu taabi'iin yi eh, rahimahullahu ta'ala génn àddina après les années quatre-vingt-dix am na wuute tamit yu bari ci kañ la génn àddina an Ibn Umar mu jëlee ci Seydina Abdallah ibn Umar fi doon Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl radiyallahu anhu Abu Abdirrahman di saxaaba di doomi saxaaba génn àddina 73 am ñu ne 74 an abiihi mu jël ko ci baayam di Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl ibn Abd al-Uzza di Abu Hafs al-Adawi al-Faruq nekk ki nga xamante ne nii mooy xale xalifa deuxième xalifa Yonent bi alayhi salaatu wa salaam nekk koo xamante ne nii mooy boroom euh, jaloore yu rëy yi radiyallahu taala di deuxième personnage ginnaaw Seydina Abu Bakar ci diine ji radiyallahu anhu nga xam ne euh, takkoog yonente bi alayhi salaatu salaam ba borom bi def na ñoom ñoo bokk fa nga xam ne la ñu nekk wallahu taala alam ndaw jaloore an abihi radiyallahu anhuma muy Seydina Umar an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala al-mayyitu yu'azzabu fi qabrihi bima niha alayhi waaw mu ngi nii al-mayyitu yu'azzabu yu'azzabu fii qabrihi mu ne ki génnaan dañ koy mbugal ci xabroom binaa ni xaalay kàddu yooyu la imaam Nawawi indi rahimahullah après mu indi foofu almayitu yu'adhibu bukaa alhayy alay après dafa indi ci suuf mu ne taaba'u Abdul A'la mu ne topp na ko Abdul A'la de Abdul A'la ibn Hamar ibn Nasr al-Bahili rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a mooy kan mooy kii Euh, hadis bii nii an Yazid ibn Zuray' moom Abu Abdul A'la jëla ko Yazid ibn Zuray' rahimahullah Abu Muawiya al-Basri ñi ne Aishi ñi ne Aishi la euh, Basri rahimahullahu ta'ala moom mu ne an Sa'id mu ne haddathana Sa'id mu jële Sa'id ibn Abi Aruba Mihran al-Adawi Abu Nadr qala haddathana Qatada gis nañ ko wa qala Adam mu ne Adam nee na muy ibn Abi Iyas Abdurrahman al-Asqalani Abul Hasani an Shu'ba mu jëla ko moom ci Shu'ba min al-Hajjaj al-mayyit yu'adhabu bi buka'i al-hayy alayhi mooy ki nga xam daa génnaan dees na ko mbugal ci jooy gi nga xam ne kii dund di ko jooy wala ay ñoñam al-hayy muy quartier ba mu dëkk wala ay ñoñam jooy guñ koy jooy dees na ko mbugal ci loolee waaw bi buka'i al ñaar yi tekki yooyu yëpp da koy yor moo la imaam al-Hafiz Ibn ne hayy bii de mën naa nekk ne mooy li opposé wu dund mooy ki nga xam ne day dund di ko jooy waaye man a nekk quartier ndax bi mu wax fële bi bukaayi ahlihi ci yeneen riwaaya yi kon noonu la ko al imaamu al Buxaari rahimahullahu taala rahmatan wasi'a eh, daal di solo léegi nag ñu war gis ki nga xamante ne mooy xadiisu eh, eh, imaamu Muslim kanta moom nan la ko ëndee mooy imaamul Buxaari indi na ko ci yeneen ki mais bon loolu doy na allahu taala alam kanta al imamu muslimu abul moom xam nga day dajale affaire yi neuf cent vingt-sept ci la dajale hadith yi al imamu muslimu rahimahullahu taala yi nga xam ne moom lañ indi nga xam ne mu am benn eh, mooy mu ngi ni mu ko indi ci ki nga xam ne kitaabul janaa'iz baabul mayyiti yu'azzabu bi bukaa'i ahlihi alayhi hadis bi nga xam ne buntu woof si yenn euh, bi Abdallah ibnu Umar radiyallahu anhu moom nga xam ne moom ci baayam la moom moo ko nekk ne anna Hafsa xam nga bi ñu waxoon sànk bu Seyna euh, Imaam Ahmad bi Seyna Anas moo ko nekk nettal ne Hafsa di so doomu Seyna Umar di soxnaa yeneen saa salaam radiyallahu anhu dafa radiyallahu anhum di wax ci yuuxu ca kaw di jooy ca kaw waaw boobu bii nag Ibnu Umar ci boppam it ndax loolu ñoom dañ fa doon nekk quoi voilà mu ne Hafsa anna Hafsata bakat ala Umar fa qaala mahlan ya bunayya alam ta'lami anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qaala innal mayyita yu'azzabu waaw mu ne Seydina Ibnu Umar mu ne sërëm bi di Hafsa dafa doon jooy seen baay diñ ko jamee noonu mais faatoogul léegi Seydina Omar radiyallahu anhu bi mu xemmale ko mu ne ko mahlan ya bunayya ne ko ndànk du arrêté la rek mooy du ne ko bul jooy du tout mais mooy arrêté lii nii bul jooyee nii man ngaa jooy mais pas di yuuxu yenn yuuxu yi voilà waaw hmm? akbar waaw <laughs> akbar léegi ah mu ne euh, ne ko mahlan xanaa déggoo que ne yonent bi alayhi salaatu salaam nee na ki nga xam ne moo génn àddina dees koy mbugal ci euh, jooy yi nga xam ne ay ñoñam moo tax xay bële ale yi doon ko jooy moo tax imaam al na Hajar doon wax ne euh, day tekki man na tekki tamit waa quartier ba ak ay ñoñam voilà kon noonu la indee foofu mais bi nga xam ne mooy moo toll moo moo niroog suñu xadis bi nag boobu la ci teg mu ne haddathana Muhammad ibn Bashar qala haddathana Muhammad ibn Ja'far mu ne haddathana imamu Muslim rahimahullahu ta'ala alhamdulillah mu ne nettal nañ Muhammad ibn Bashar di Muhammad ibn Bashar ibn Uthman Abdullah ibn Dawud ibn Kaysan al-Abdi Abu Bakr al-Basri al-Hafiz rahimahullah gane àddina 167 génnaa ne 252 di sëriñ waa kutubu sitta qaala rahmatullah alayhim mu ne haddathana Muhammad ibn Ja'far mu ne ki ñu nettali mooy Muhammad ibn Ja'far di Muhammad ibn Ja'far al-Hudhali mawla Abu Abdillah al-Basri si yowoon ci Ghundar rahimahullahu ta'ala moom mu ngi gane àddina vers les 110 yooyu topp yooyu côté yooyu quoi génn àddina 193 am na wuute rahimahullah qaala haddathana Shu'ba gis nañ ko sànq mu ne mooy bàyyi jiitlim la woon moo doon denc ndeyam après gis nañ ko sànq muy amirul mu'minin qaala sami'tu qatadata yuhaddithu an sa'id ibn musayyib waaw mu dàq ne an anatu qatada de toute façon Shu'ba la ne woon na ñoom qatada ak façon yi mudallisuna yi moom moom man fegal naa leen seeni mbir waaw dinaa waaw loolu leer lañ may wax mbaama baseen xadiis yi mu ne dégg naa qatada muy nettali jële ci sa'id sa musayyib an ibni Umar muy jële moom ci sayyidina ibn Umar radiyallahu an Umar muy jële ci baayam di sayyidina Umar radiyallahu anhuma an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala al-mayyitu yu'azzabu fi qabrihi bima niha alayhi voilà nii la ko al imaamu Muslim indee fii après bon indiwaat na ko ci euh, beneen càllale bi boobu mu jëlu ko ci seexu Muhammad ibn Bashar bi di Muhammad ibn Musanna <laughs> na wa haddathanahu te nettal nañu hadis bi ba léegi Muhammad ibn al-Muthanna qala haddathana ibn Abi Adi muy Muhammad ibn al-Muthanna ibn Ubayd ibn Qays ibn Dinar al-Anazi az-Zamin Abu Musa al-Basri wu gane àddina même moo tax ñu naan cheikh bi 167 génn na 252 moom Muhammad ibn Bashar qala haddathana ibn Abi Adi mu nekk nga xam ne moo ñu ne mooy Muhammad moo ibn Abi Adi la wax mooy Muhammad ibn Ibrahim ibn Abi Adi Ibrahim rahimahullah Abu Amr ah, al-Basri rahimahullah génn àdduna cent quatre-vingt-dix cent quatre-vingt-quatorze rahimahullah an Sa'id moo ko jëlee ci Sa'id ibn Abi Aruba la biñ gisoon fi an Qatadata an Sa'id ibn al-Musayyib an ibn Umar musayyaba kullu musayyabin fa bil fath siwa Abu Abu Sa'id voilà li Imam Suyuti wax parce que bëggul lool gaa yi nag dañuy bind euh, <coughs> Sa'id ibn al-Musayyib non Musayyib voilà parce que da doon bañ ñu koy wax Musayyib Musayyab mooy ku ñu bërgël Musayyib hmm? waaw <laughs> mu nekk sujet pas maf'ul voilà nekk kii def mais pas complément d'objet direct an ibni Umar mu jële ci doomi Umar ji radiyallahu anhu bi Abdullah an Umar radiyallahu anil jami' an nabi sallallahu alayhi wasallam annahu qala al mayyitu yu'azzabu fi qabri bima niha alayhi voilà waaw waaw après mu ëndiwaat jaaraat ibn Umar mu indiwaat bon boo xam ne Ali ibn Hujra Saadi ibn Iyas as-Saadi rahimahullahu ta'ala mu jële ko mu haddatha Ali ibn Mushir al-Qurashi Abul Hasani an al-A'mash Sulaymaan ibn Mihraan an Abi Salih di Zakwaan borom import export an ibn Umar dingo sanga radiyallahu anhuma annahu qaala lamma tu'ina Umar ughmiya alayhi fasiha alayhi falamma afaqa qaala amaa alimtum anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala innal mayyita la yu'azzabu bi bukaa'il hayy voilà waaw après mu di eh, kiiw Seydina eh, bi mu jaar nag beneen boo xam ne mu ne bi Seydina Omar biñ ko jamee waaw bu Lu'lu al majuusi kàccoor bu mag ba ko jamoon eh, majuus boobee léegi ba ci la jaar faatu léegi nag mooy affaire feebaram bi moom li ñu waxoon sànq lay jekk bi inconscient bi nga xam ne ci la xemmeleku gars yi di dañ ko doon yuuxu mu xemma la ko ne leen xanaa xamu ngeen ne yeneen saa salaam ah nee na innal mayita ki génn àddina dañ koy mbugal ñi nga xam ne moo ci jooy ki nga xam ne moo génn àddina après jaar na tamit Seydina Abu Muusa wax naa la xadiis la boobu ne comme que saxaaba yi dañ fa doon woon ndax mbir mi kiis gu rëy la woon ci ñoom ñoom ñëpp ko fekke voilà ñu bari bokk ñu bari laa bëgg a wax moo al imaam Abu la al yi tamit moom la ci imaam Muslim tegoon moom mu nettali ko ne lamma usiba Umar aqbala Suhaybun min manzilihi min manzilihi moom lañ la doon a sànq ci riwaaya imam euh, Ahmad bi hatta daxala ala Umar fa qaama bi hiyaalihi yabki fa qaala Umar ala ma tabki a alayya tabki qaala i wallah wa alayka abki ya amira almuminin qaala wallahi laqad alimtu anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qaala man yubka alayhi yu'azzab waaw waaw mu ne Seydina euh, Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu mu ne keroog bi nga xam ne Seydina Omar ci lañ ko jame Suhayb bu daa jóge këram daw si waaw ñëw ba côté Seydina Omar waaw fekk moom mu ngi inconscient mu lool <laughs> commencé di jooy mais jooy ca kaw Seydina Omar ne ko mais looy jooy man ngay jooy ah, ah <laughs> ko ci yàlla yow mii laa yow amirul mu'minin waaw radiyallahu anhu mu ne ko xanaa xamoo ne wallahi laqad alimtu man xam naa ne yonent saa salaam de nee na képp koo xam ne jooy nañ ci ko am dees na ko mbugal voilà léegi mooy gis nga xadiis yi lii la <laughs> léegi bon euh, kon nañ yem nii ci taxriij bi kon xadiis bi te xadiis yu mel nii wax nañ la al-Mughiratu ibn Shu'ba soloo na ko te mooy xadiis mille six cent soixante bi boobu dane man nii xa sayyidina al-Mughira dane sami'tu rasulallahi man li dégg naa ndawal yàlla le sallallahu alayhi wa sallam waaw yaqulu mu naan man niiha alayhi fa innahu yu'azzabu bima niiha alayhi yawm al-qiyaama waxoon nañ ko sànq képp koo xam ne jooy nañ la nga faatu ñu lay jooy dees na la mbugal ca lañ lay jooye yawm al-qiyaama waaw Sayyidina Ibn Umar nettali na ko tamit am na yenn riwaay dane moom dégg na yenn yi ci baayam la koy jële waaw yooyu yëpp eh, mu nekk loo xamante ne ay mbir la moo tax al imaam Abu Isa at-Tirmidhi te Suhayb tamit li imaam al-Hafiz Hajar wax ne li ko yeneen li ne ko ama alim te xamoo mooy Suhayb xam na ne yonent saa salaam tamit wax na loolu voilà mooy yonent bi alayhi salaam tamit ki nga xam ne moo génn àddina dañ koy buggal ci jooy yi nga xam ne moom lañ koy jooy waaw imaam al-Hafiz at-Tirmidhi rahimahullah nee na Imran ibn Husayn tamit. wa fil baabi an ibni Umar wa Imraan ibnu Husayn mu ne Imraan tamit ibnu Husayn moom tamit daal dinañ koy daal dinay solo xadiis bu mel ni waaw euh, léegi kon loolu nga gis saxaaba yi nga xam ne ñoom euh, euh, ñoo ko ñoo ko ñoo ko waaw léegi parce que hadith sayna Imran bi al imam an-Nasa'i moo ko solo al mayyitu yu'adhabu bi niyahati ahlihi alayhi mu ne yonent bi alayhi salaam nee ki génn àddina dañ koy mbugal ci li nga xam ne mooy ay ñoñam jooy yi nga xam ne moom lañu ñu kaa jooy waaw kon lii lépp mu nekk ay hadith yoo xamante ne nii daa ñëw ay saxaaba yu bari nii te eh, ku mel ni Ibnu Mas'ud tamit wax na lu mel noonu radiyallahu taala anil jamii ñoom kon mooy ñii ñu jële ci yonent bi alayhi salaatu salaam lii ah, kon Seydina Omar Seydina al-Mughira Seydina Imran ibn Husayn Seydina ibn Omar te même bu dee Seydina ibn Omar mën nañ ne moom est-ce du ci baayam la ko jële waaw euh, léegi loolu lépp nag euh, euh, kon muy lu leer kon hadis bi ginnaaw lii suñu lëkkaaleem ak suñu bunt bi ginnaaw ah, moo euh, mais hadith bi ñu bokk na ci li Sayyidatu Aisha doon wax ne ñi dañoo juub yéen de am benn gars yi biñ ko ko nettalee ne Seydina Omar moo ko wax ak Ibnu Omar nee na baayam moo ko wax mu ne yéen de yéen ak may nettali loo xam ne ci ñaar ñoo xamante ne du ñu ñuy wax du du ñuy wax lu amul waaw te kenn du kenn du ne li ñu wax amul waaw xaw ma lu ngeen may nettali nii waaye yonent bale saar saab waxul loolu ab yahuudi la ab yahuudi ya moo génn àddina gars yi di ko jooy mu ne ah yéen a ngi koy jooy te moom ñu ngi koy mbugal yéen yahud yi benn bi mooy seen jooy yi dañ koy yokk yeneen saa sala dañ koy yokk da koy yokk mbugal waaw mais yeneen saa sala waxul nekk ki nga xam ne daa génn àddina ah ñu koy jooy loolu dañ koy mbugal ci loolu <laughs> waaw loolu day niroog innaka la tusma'ul mawta waaw yow doo déggloo yi génn àddina dañ ko doon wax keroog si waaye sene noo ñooñu ne di tegtaloo aaya bi kene loolu day wane ne non yeneen saa salaam waxul woon que ne euh, almayit ki génn àddina day dégg waxi ki nga xam ne mooy wax ak moom waaw comme li mu waxoon waa qalibu Badr te loolu waxoon nañ la ñoom Ibn Mas'ud ñoom Seydina Omar radiyallahu anhum ñu fekkoon affaire bi dañ ne si Sayyidatu Aisha moom alquran la jàppoon mais dañ naan lool lépp wuutewul mooy moom euh, loolu noonu lii moo ko tënk voilà <laughs> mooy te kooku ki dee ki muy wax dégg dëgg mooy ki nga xam ne ak xolama dee yéefër la. waaw loo ko fexee dugal ci moom diine ak leer bu ci yàlla àndul du ci dugg laa tusmaul mawta ñii nga xam ne seen xol yi dafa dee doo leen déggloo waaw loolu la mais sa ça ne veut pas dire que ne bon euh, loolu amul woon comme ni mu ko doon bañe comme ni ñu ko fooxe woon léegi nag kon euh, loolu la quoi mooy Sayyidatu Aisha boo xadiis yi da ko doon inkaar moo tax sax Ibnu Umar boo fàttale ko xadiisu bi ñu la doon wax ne gisoon nañ ko fi bi nga xamante ne nii ci la euh, kii Ibn Abi Mulayka ne ba ma ba ma doon wommat Ibn Abbas bi doomu Seydina Usman bi génne àddina Makka ma indi ko ci côté Seydina Ibn Umar mu toog après gars di jooy mu wax benn doomu Seydina Usman moom Ibn Umar ne ko doo tere ñii seen jooy ah léegi euh, ndax yeneen saa saa day day nee na ki nga xam ne day jooy dañ koy mbugal ci jooy ga nga xamante ki faatu ci jooy ya nga xamante ne nii mooy. Euh, ay mbokkam yiñ koy jooy Ibn Abbas ne waaw loolu de Omar doon na ko wax Seydina Omar doon na ko wax na yoneen saa ko wax waaye après de Seydina Omar génne at dama ne Ibn Abbas damaa dem ci Sayyidatu bi ma ko waxee loolu Sayyidatu yàlla na bi yërëm Omar waaw dëgg rek lay wax waaye mooy nit léeg-léeg nga sa nopp njuuy la mooy nga nga jàpp ne lii nga dégg nekkatu loolu loolu da koo dal moom loolu la jàppoon ne looloo dal Seydina Omar mais yeneen saa sa waxul woon lii mais li mu wax mooy ne ki nga xamante ne mooy ab yahuudi la woon quoi waaw ne yéen yéen a ngi koy jooy te jamono ji ngeen koy jooy yéen yéen yahuudi yi moom ñu ngi koy musibaawa <laughs> waaw <laughs> waaw mais bon loolu <laughs> dinañ gis léegi ci masala yi kenn lool day jafee dàq noonu ak saxaaba yu bari yi nga xam ne ñoom ñoo ko wax te Seydina Ibn Umar xam nga keroog dane eh, eh, kii Ibn Abi Mulayka dane Ibn Umar waxul dara mooy gisee naa Abdallah Ibn Abbas waxee lool dafa noppi waaw ñenn ñi ne bon xam naa day wa loolu day wane ne moom kon eh, bon d'accord na ci li Ibn Abbas wax ñeneen ñi ne mukk daa xam ne lool du bërëb bu nekk di di discuter ci ay masala di kii kii di wax lii kii di wax lee non jamono yi nit ku génn àddina la nit ñi di ko toppatoo nii ak yooyu voilà waaw wax na moom wax na li mu xam. te jële ko ci baayam mu jële ko yoneen saa am na boo xam ne man dégg naa saa sallam voilà moom ibnu da doon bañ rek nekk ci gay discussion yooyu te jaru ko voilà xam na ne na ku ko teg mooy ay sama gise noonu voilà bàyyi ko gis leen mais moom mais tekkiwul ko ne moom da loolu la quoi waaw <laughs> voilà kon mu ngi noonee quoi hmm? wallahu ta'ala a'lam waaw allahu ta'ala a'lam ah hmm waaw inna allaha say dolaaj doon inna non yoneen saa sa waxul ne way ngëm yàlla bi dañ koy bugal ndax ay ñoñom dañ koy jooy walakin walakin rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala inna allaha la yazidu al-kafira azaban bi bukaa ahli alay ci yenn riwaay kene yeneen saa saa wax mooy yéeféer bi dañ koy doll ay bugal ci jooy gi nga xam ne ay ñoñam moom lañu kaa jooy loolu boo kon ci gàttal mooy taxrij baa gi noonu ñu indiwaale côté bi nga xam ne vision wu sayyidatu Aïsha radiyallahu ta'ala anha ak li nga xam ne yeneen saa saa loolu la wax moom tamit mooy manuñu ne moom it dégg ko waaw wala <laughs> waaw mooy bu boobaa kene dañuy yokk mbugal yéeféer bi est ce que loolu ça veut dire que jullit bi dal comme li nga xam ne noonu la ko ñoom Seydina Omar jéggi ci yoneen saa sallam Seydina al-Mughira ak saxaaba yi ndax ñoom wa ardaahum waaw léegi léegi nag nañ ñëw nañ ñëw fii ginnaaw lii nag mooy kon lëkkaale bi ak suñu bunt bi mooy kon hadis bi bala ñu jàll baabu tahrimi niyaa xaraamal gu ñu xaraamal ak yuuxu ci ki génn àddina mooy yeneen saa salaam fii daa wax bu leer ke génn àddina dañ koy bugal ci jooy yi nga xam ne moom lañ ko mooy jooy yuuxu yi ci xabroom loolu day wan loolu dafa xaraam parce que di nga nekk yow di permettre sa bokk parce que yow daal yaa bëgg yéen miin yuuxu ak yaxaw alhamdulillah ci nit ki bu génnee àddina ngay permettre di bàyyi moom ñu koy mbugal yow nga toog quoi di yuuxu ah non non non faut faire gaffe loolu day wane ne loolu lu xaraam la parce que mbugal lépp luñ digle mbugal comme niñ ko fi gisoo ci bàmmeel wala ci àddina wala àllaaxira ñoom ñaar ñëpp yooyu day wane ne lii kabira la tere goo xam dañ koo tere mooy jëf jooj dañ koo tere ah te tamit le teg le fait que loolu li koy wane yaay Ummu Atiya da doon wax yeneen saa salaam dafa jëloon ci ñun pacte comme ni ñuy gisee xadiis yi ci kanam. que ni euh, euh, euh, bu ñu ba ñuy jaayanteeg moom allah na nuuxa ñu bañ di yuuxu yuuxu yooyu bu ñu faatulee waaw ca la doon waxee dinañ gis xadis boobu mooy xadis mille six cent soixante et un ñun de kenn ko ci matal lool ku dul juróomi jigéen wala <laughs> <laughs> waaw <laughs> waaye loolu dinañ ci ñëw quoi ak xadis ba nga xam ne mille six cent soixante cinq waaw nga xam ne. benn jigéen ci ñi nga xam ne dafa jaayante woon ak yonent bi alayhi salaatu salaam dane bokk na ci li yonent salaatu salaam jëloon ci ñun pacte noo engagement bi ñuy jaayante mooy que ne bu ñu ko mooy ci dara waaw ba pare bu ñu te bokk nañ la waxoon bu ñu woote al wayloog sabuur mooy ci yooyu quoi <laughs> di yuuxu di dóor ak di dagg sa yiirit di yuuxu man dee naa man huma jëmooy nangam ak nangam kon loolu wallahu taala alam léegi nag kon ginnaaw daa kon lëkkaale baa ngoog day war ni lii dañ koo tere kay loo xam ne day waral ñuy mbugal kële te yow li nga def sa xarama ah. non attention mooy yow mi koy def yow yaa ngay mbàkkaar waaw moo iw ku ni xaw ni tëb di dal waaw wala jóge na le wàcc car rapide ba wala ñu wàcc la ci taxi bi taxi bi yépp yaa ngi jël say sa téléphone di dugg fu la neex ba nga ñëwee ba tiim tànt bi wala fañ tàntal ci génn àddina rek nga nga bay sa sa sa bopp bi ci suuf waaw xoolal yéen ah gars yi jàpp leen diw la jàpp leen mu yuuxu waay waay man yàqu naa dóor fii loolu loolu dañu na xaraama voilà ba pare yaa ngi dil problème ki génn àddina ki biir masala yi dinañ leeral loolu waa mais ah ci luñ joyal quoi. loolu dinañ ci ñëw insha allah léegi kon loolu moo ñuy defal suñu transition ci masala yi insha allahu